waaw xam nga leer gi gaa yi seen leer wute naag naa féqi naan unzuruna naqtabis min nurikum saway naa féqi yee yées waaw parce que amuñoon leer waaw kon nag mu ne kon xadis bi ci tegu muy xadis mille cinquante neuf mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alaa adullukum ala ma yamhu allahu bihi alxataaya wa yarfa'u bihi addarajaat qaaluu balaa ya rasula allah qaala isbaagu alwudu'i ala almakaarih wa kasratu alxutaa ila almasaajid wa imtidaaru alsalaati ba'da assalaam fadhalikumu ribaat fadhalikumu ribaat rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala Allah non xadis bi moom xadis <laughs> bi waay waay waay xadis yëpp a neex waay eh، ay xadis daa neex waay gay barki Yàlla la wax ah <laughs> kon mu ne <laughs> wa an abi hurayrata bi mu ngi koy jële ci beneen saxaaba bu dul burayda muy sayyidina abu hurayra wa mawlana radiyallahu anhu anna rasulallahi te ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na alaa adullukum waa ndax du ma leen tegtal alaa ci loo xam ne maa la nga xam ne yamxullaahu borom bi da ciy fare bihi jaare ko ca loolee alxasaaya bakkaar yi wa yarfa'u muy fóot yi bakkaar yi wa yarfa'u te mu ciy yëkkati bihi jaare ko ca loolee ak darajaat darajaat yi qaalu balaa ya rasulallah saxaaba yi yam ko waxoon na ko ah kay ndawal yàlla li saa qaala mu ne leen na gii la premier jàpp leen isbahul wudu ala al makaari matal njàpp njàpp gu mat sëkk waaw waaw tegu ci sunna alal al makaari yi ci jamono yi yi nga xam ne jàpp ci neexu na comme niñ la waxoon jamono yi seddaay boo xam ne yow nekkul loo xam ne day yokk sa feebar wala muy eh, eh, dina yéexal sa guwér waaye daa sedd te amoo ndox moo tàngal ak yooyu xam nga jamono yooyu li ci ta li ci sedd li ci jàpp moom simple waaw isbahul mooy nga watal ko ci neewoon naa naa cop bii rek bu ko defee ak ñi nga xam nañ naan boo bu ko defee sama nelaw yi bañ a bañ a bañ a bañ a naaw parce que bu ma jàppee jàpp gu normal après du ma mën a nelawaat déedéet kii dañuy matal benn jamono yi nga xam ne matal ci neexul de <laughs> waaw <laughs> wa kasratul xutaa ñaareel bi baril ay jéego ilal masaajid te lool mooy lëkkaale mag suñu jàkk ji suñu suñu bunt bi man <laughs> waaw baril ay jéego jëm ci jàkkay wantizaaru salaati ba'da sola ak di xaar julli di xaar julli ginnaaw bi nga jullee ba pare gis nañ ko sànq fàtte nañ ko ci hadith sayna abu uh, abdillah al yi ba ba nga xam ne moom lañ tuddoon sànq waaw nit ki du dañ di nekk ju julli fekk mu ngi nekk di xaar li nga xamante ne bi di fekk mu ngi nekk li nga xamante ne nii di xaar li nga xamante ne mooy julli tey malaaka yi dañuy nekk di leen ñaanal borom bi jéggal leen waaw kay kon mu ngi noonee mu ne kon ñetteel bi mooy wanti wantizaaru salaati di xaar julli ginnaaw bi nga jullee ba pare nekk ci jàkka ji di xaar beneen te moom lañ gisoon bële waaye nga xam ne walladi yantaziru salaa hatta yusalliha waaye surtout nga julli mais di xaaral beneen julli ndax dañ lay considérer ku nekk ci statut de julli gëneelu kuy julli fa zaalikumur ribaat waay waay takkoo ngoog lii mooy takku dëgg-dëgg waaw fa zalikum ribaat lii mooy takku jëm ci sa borom fa firru ila allah yii la <laughs> hadis bi nag romboon na hadis cent trente et un ci baabun chapitre treize lañ ko gisoon baabun fii bayaani kasrati turuqul xayr al imam tudde ko woon al xaamis al xaamis ashar anhu muy sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa adullukum alaa maa yamhu llahu bihi al xataaya wa yarfa'u bihi ad-darajaat qaalu balaa ya rasulallah banim jeexe waxoon nañ la dina ñëw mille cinquante euh, mille trente mille trente eh, jaaroon na mille trente gisaatoon nañ ko gi non seulement euh, waaye waxoon nañ li ñëwaat mille cinquante neuf mu ngi nii lii mooy ñetteel yoon te mooy dernier yoon boo xam ne moom lañ koy gis euh, moom hadis bi kon lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a wax way mooy gisoon nañ ko foofee kon jarul ñu ci ñëwaat léegi xanaa leen rek lëkkaale mag suñu bun bi mooy liñ la wax ne la bokk na ci yi nga xam ne yonent saa salaam xamal nañu ko yi nga xam ne borom bi da ciy effacer ay bàkkaar te li ci yëkkatee ay darajaat te gisoon nañ ko ci xadiis yi dañu génnoon na voilà gisoon nañ ko mooy lan bari bu boole ci ñaar trois ñaareel position wa kasratul xutaa ilal masajid gisoon nañ hadith sayna Abu Hurayra 1054 man tatahhara fi bayti thumma mada ila baytin min buyuti la li yaqdi faridatan li yaqdi faridatan min faradillah kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khatiya uh, wal ukhra tarfa'u daraja loolu gisoon nañ ko mooy lëkkaaleel moo hadith bi ñoo niroo côté wow wallahu ta'ala a'lam kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullahu mu indi dernier hadith waaw mu jox ñu li nga xam ne mooy dernier yi muy mille soixante euh, ci suñu bunt bi mu ne wa an abi saidin alxudriy radi allahu taala aanhu an annabiyi sala allahu alayhi wasallama annahu qaal ida raaytum arrajula yactaadu almasajida fashhaduu lahu biliman qaala allahu azza wa jal innamaa ya'muru masaajida allahi man aamana billahi walyawmil aaxir al-aaya rawaahu at-Tirmidhii rahimahullahu ta'aala wa qaala hadiithun hasan kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi mu indi kon hadiisu mujj bi mu ne wa muy 1060 mu ne wa an Abii Sa'iid al-Khudri mu ngi jële ci Sayyidinaa Abuu Sa'iid euh, al-Khudri radiyallahu ta'aala anhu wa ardaahu radiyallahu taala anhu wa ardah an innabi muy jële ci yonente bi alayhi salaatu salaam annahu qaala mu ne nee na idaa ra'aytum bu ngeen gise al rajula nit ki yantaadu muy baril ay jéego miin lool am habitude waaw baril lu muy dem almasaajida ci jàkka yi kooku moom fashhadu lahu bil iman waaw kooku na yen ko seedeel yéen ñi ko gis bu leen ko naye de seedeel leen ko ne kii moom xaw ma kan waaye jum na yàlla te kenn du la ne yow doo wax lu la leer leer nañu yoneen saa salaam ñu ko wax parce kenn du bari jàng jàkkaye def fa sa habitude nga xam ne daanaka yow boo ko bëggee gis bul dem këram xaar ko ñu jàkke ja kooku moom loolu wane ne ne kii ngëm yàlla fees nag ci bu moom waaw yoneen saa mu ñu ko wax tal koo ñu yoneen saa salaam ne waxal moom <laughs> boo boo xamee doo tiit <laughs> waaw mu ne qaala allahu azza wa jalla borom bi nga xam ne tedd na maa gën a nee na innama dëgg-dëgg yaamuru dina dundal masaajidallahi jàkkaay yàlla yi man ka nga xam ne amana billah ki gëm yàlla wala boo koy dundal waaw dundal gi ci tabax nga bu waree tabax joxe xaalis waree bu dee xaalis wala doole wala di ko di ko fomp di ko fobeere waaw di poussière ba nga koy dindi lënd ya di garab xeeñal neex waaye bi gën a màgg ci di ko dundal yépp mooy di fekke julli yi nga xam ne moo tax ñu teg ko waaw waaw waaw bii tax ñu samp jàkka yi muy jaamu yàlla li la tasbih wa wa wa wa wa eh, alhamdulillah wa tasbih wa qiraatul qur'aan mooy julli yi yooyu yépp mu koy taxawe ak i'tikaaf yaak jaamu yàlla yaak yooyu loolu mooy vrai dundal ko nag waaw kay noonu lay mate ak bëli nga boole leen waaw kon nag mu ngi noonu mu ne eh, ki koy dundal jàkkaay yàlla yi mooy ka nga xam ne dëgg-dëgg dafa gëm yàlla ak bésu pénc ba bés mujj ba mu ne aaya ba mooy suuratu tawba aaya 18 mu ne rawaahu hadis bi solo na ko ak tirmidhi al imam Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala mu ne hadithun lii de hadis la hasanun boo xam ne bu baax la laaj bu njëkk bi mooy est moom donga ko solo ñu ne la hadis bii nii du moom dong ndax sëriñam non du ba sëriñam al imam abu ahmad solo na ko na ko noon al imamu ibnu maaja rahmatullahi ala al jami' al imamu dirmidi ñaari bërëb la ko ndi abwa abwaabul iman an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu ma jaa fi hurmati as-salat eh, waaye indi na ko ci abwaabu tafsir al-qur'an tafsir al-qur'an an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baabun wa min surati at-tawba léegi buñ jëlee buñ njëkk a wax abwaabul iimaan mu ne haddathanaa ibnu abii umar al-adani wa ngoog muy muhammad ibn yahya ibnu abii umar al-adani al-haafiz abu abdillah al-makki rahmatullahi alayhi moo moo ko mën a qaala nee na moom moo leen nettali ñoom imaamu tirmidi qaala mu ne haddathanaa nettali nañu abdallah ibnu wahb hmm? mu nekk ñu nettali mooy Abdallah ibn Wahb ibn Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahum al-Misri rahmatullahi alayhi an Amr ibn al-Harith moo ko jëlee ku ñu naan Amr ibn al-Harith ibn Yaqub ibn Abdillah al-Ansari mawlaahum Abu Umayya al-Misri rahmatullahi alayhi an Darraj moo ko jëlee ku ñu naan Darraj Abi Samh tuddoon Darraj ibn Sam'an Abu Samh al-Qurashi as-Sahmi al-Misri al-Mu'afiri al-Qas rahmatullahi alayhi an Abil Haytham moo ko jëlee ko naan Abul Haytham di Sulaymaan ibn Amr ibn Abd Abul Haytham al-Laythi al-Misri rahmatullahi alayhi an Abi Sa'id moo ko jëlee ci Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn Abjur Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari si yowoon ci Abu Sa'id sahibu Rasulillah moo bàyyi ay sahaaba lañ bàyyam ñu ngi ko faate woon Uhud radiyallahu anil jami' annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida ra'aytum ar-rajula yata'ahadu voilà yii ñëwee na ci yata'ahadu yata'ahadu al-masjida voilà mooy jam ay habitude am ahad mel ni ku am pacte ak jàkka ji tout le temps yaa ngi koy gis ci jàkka ja nga gis ko ak jàkka ji fashhadu lahu bil iman kooku na ngeen ko seedeel ngëm yàlla fa inna allaha taala yaqul borom bi tabaraka wa taala moom nag mu ngi naan mu ndax mu ngi innama ya'muru masajid allah man amana billahi wal yawmil axir wa aqama as-salata wa hmm? kon gis nga mu ngi nii yataahadu am na <laughs> waaw al imam at-Tiibi mu ne at-taahud wat al-hifdu bi-shay mooy loolu benn la moy wattu benn mbir boo xam da nga koy wattu di ko respecté di ko toppatoo waaw am na yaataadu kom ni nga xam ne noonu la ko Euh, euh, euh, ci yenn riwaaya imaam at-Tirmidhi yi noonu la ñëwee ya'taadu te boobu moom leen di ci afsa kitaabu tafsir abwaabu tafsir idaa ra'aytumu ar-rajula ar-rajula ya'taadu al-masaajida fii ya'taadu la ñëwee hmm? fële yata'aahadu voilà loolu yata'aahadu ak ya'taadu kon koo ci dégg xamal ne loolu yëpp riwaayaat la yoo xam ne bu ci nekk mu ngi ci riwaaya benn bi ci ñaar yëpp. imaamu Tirmidhi indi na leen waaw kon yaataadu eh, eh, eh, loolu am ñoo xam ne dañ ne moo gën a dëgër sax côté sanad <laughs> te moo gën a matale ci wàllu maanaa ndax dafa dajale lépp loo xamante ne nii mooy jàkka ji da koy soxla ci du koy dundal waaw ci julli ga ak ya nga xam ne moom lañ koy toppatoowee ci cet gaag sell gaag ak loolu defaraat ba bu ko waree yooyu yépp waaw kon loolu am ñu wax lool mais ñeneen ñi ne non non non <laughs> au lieu de i'ta waaw <laughs> ah, ñu wax contraire bi ne bon yataa at-ta'ahhudu kat boobu awla comme ni imaam na xajar wax rahmatullah alayhi ne lool ànd ak lim dajale luy lépp li fi ñu tudd ci kaw yëpp day làmboo li nga xam ne mooy di ko wattu di ko dundal di ko bale bu ko jaree di ko euh, rafetal Eh, di ko eh, ki def parfum ak cuuraay bu ko waree yu mel noonu nga xamante ne nii hmm, yooyu yëpp mais yooyu yëpp dañ naan lii lépp benn la waaw ya'taadu yata'ahadu yooyu yëpp c'est la même chose mooy la même chose lay wax waaw mooy ki nga xam ne non seulement eh, ci biti jàkka ji lim soxla ci wàllu ak cet ak tamit tax loo xam ne nit ñi dañ fay mën a nekk waaw parce que li tax al imam Abu Hanifa doon jàpp ne ñoom jàkka yi dañ leen a war a gën taaral sax parce que si parce que comme que mooy néegub yàlla moo war a gën a taaru ci dëkk bi voilà bu ko defee nit ñi ñenn ñi surtout ñi nga xamante ne dañoo rëy bañ di dem ci jàkka yi parce que jàpp nañ ah jàkka ja daa desee ta nice quoi daa desee bari ay bagage ba desee kii alors que ñoom ñu ngi dëkk foo xam ne bu ñu nee di gis seen bopp fu ne mu muy liis jàkka ji ñu def ko lu xaw a sobre noonu déet <laughs> waaw même bu dee sobriété bi nag loolu la ci yonent bi alayhi salaam loolu la ci doon digle waaw al nag nag comme dafa rëy waaw dafa xool nit ñi ak tamit ni ñu mel di nga xam ne li ñuy màggal mooy loo xamante ne nii euh, lu xaw a kii la ci ñoom waaw jàkka ji nag mu war a nekk loo xam ne euh, ñu jox ko gëdd waaw <laughs> waaw bañ koo nekk noonu rek bàyyi noonu kon loolu lu am am solo la léegi kon xadiis baa ngi noonu lëkkaaleem ak suñu bunt bi nga xam ne mooy wax ci lu dox jëm ci jàkka ji mooy lii mooy ki nga xam ne daa bari li muy dem ci jàkka ji daanaka ci la dëkk pourtant kooku yonent may saa saa ne ku ngeen gis mu mel noonu moom seedeel leen ko seedeel leen ko li nga xamante ne mooy ngëm yàlla waaw te ngëm yàlla c'est pas n'importe quoi ah mooy clé wu euh, as-sa'ada sa'adatu daarayni waaw li nga xam ne mooy sa'adatu daarayni mooy euh, euh, texeeg ñaari kër yi loolu mooy ngëm yàlla waaw sinon ko amul ngëm yàlla manoo am saadatul daarayni sa àddina nag man naa am genn xeetu neexation waaw innahum kaanu qabla dhalika mutrafin ñooñu neex <laughs> waaw moo tax boo ma nee ah déet man non c'est que alquran dane wa man a'rada an dhikri dankan quoi fa inna la wa inna wa man a'rada dankan wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma <laughs> day am dund gu karaj mais yéeféer yi seen dund gi karajul de <laughs> ah saay gaa yi yi xoolal saay gaa yi rëkku yéeféer yi sa waay gaa yi di gis ñoo xam ne ay milliardaire même ñi doon milliardaire di foo affaire yi kii gëmuñu yàlla dara ba pare am lu bari waaw waaw di di di noos di def lu ne moo tax borom bi ne innahum kaanu qabla dhalika mutrafin gaa yi dañoo nekkoon avant di noos ah <laughs> ñu ne la waaw ma'iishatan dankan ko dëgg dëgg ma'iishatan dankan gi mooy àllaaxira parce que àddina bi lu ñu man di wax boroom bi bu doon neexul woon ci ñoom du la wax innahum kaanu qabla daalika mutrafiin waaye ca suuratul waaqi'a nekkoon nañ avant doon noos du yéeféer yépp am loolu waaye bari na ci ñoom ñoo xam ne seen àddina fii dafa neexa voilà mooy yow problème yi ngay am yow jullit bi yu bari ñoom amuñu ko dëgg la bu dee ci wàllu xol nag yow sab xol moo gën a dal yow jullit bi ko seen xol parce que malgré liñ am yëpp moo tax ngay gis yéeféri dañuy am lu ñëpp bunkerisé yor gandi mété yoo xamante ne seen kër yi wala yu mel noonu bari ay kii ndax euh, wóoluwuñ amuñu sécurité xol waaye bu dee nag dund gu neex nii ci biti voilà luñ bëgg am fu ñu bëgg a mën a dem nangam voilà lépp yomb ci ñoom lool voilà bu ñu dañ lañ leen laaj sax visa ci yu bari voilà ñu bëgg yooyu quand même maïsa goog xaw naa nekk mutrafin mutrafin quand même <laughs> waaw boo xam ne am nañ ko <laughs> voilà moo tax maïsa tan tan à vrai dire c'est àddina àllaxira dëgg-dëgg mais am na luñ ciy mos fii ci seen côté xol ak ñi nga xamante ne jotu ñoo am yu neex yooyee voilà kon <laughs> ngëm yàlla nag loolu mooy li nga xamante ne mooy apaiser les douleurs dëgg-dëgg li tax yéeféer bi nga xam ne boroom alal la nekk milliardaire bu ko yenn nattu yi dalee mu ray boppam alors que jullit bi nga xam ne moo am ngëm la moom du ray boppam malgré moom li muy dund gën a metti parce ngëm yàlla gi mooy nekk loo xamante ne day casser la douleur du du du effacer douleur bi douleur bi moom boog yaa ci àddina bi moom waaw laqad xalaqnal insaana fii kabad dañoo jënd doomu aadama ci kër kër ak coono mooy dina la dal diñ ci nekk waaye nag li nga xamante ne nii mooy lay tax bu dalee mu woyof ci yow apaiser nga xam ne day euh, amortir euh, mbir mi buy daanu ci sa kaw muy natt bi loolu muy ngëm yàlla nga delloo ko ak boroom am ar rida wa as-sabr rida rida li qada'i daal di muñ daal di gërëm li nga xamante ne mooy li boroom bi dëgër euh, dogal bu boobaa loolu day apaiser waaw waaw wa rabbini bil ala bala'ika li boroom Taysir doon wax al sayyid al Maalik alayhi ridwaanul maaliki ah wa rabbini yal nag ma gërëm bil qadaa ki lépp loo dogal rek waaw bu ci neex ak bu ci naqari ma gërëm rek waaw rabbi sama borom musabbirani nga may ma ma nekk aji mu ñaakoon waaw loo dogal rek ala balaa'ika ci sa balaa yi nga xam ne moom ngay tegaate te manu la ñàkk jaam bi fekk mu ngi dund dina ko dal waaw moom tay bu la dalul tay mu ngi ñëw wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naas bés yaa ngoog borom bi nee na ñoo koy jàllar bi diggante nit ñi daa accès ci yow rek mais waaw moom kay xanaa nga gaaw a diye <laughs> waaye bu dee yaa ngi dund moom xaaral ba ci kanam nga seet <laughs> li nga am boo xamante ne nii moom kenn du la ko nettali yaa koy yaa koy mos te di jàpp ne waaye yow àddina bi xanaa man kesey mos lu metti waaw ndax boroom bi loolu la waaw li yabluwakum ngir mu nattu leen ayyukum ahsanu amala ana kan ci yéen moo gën a jëf rafet jëf loolu nag ci gën a rafet jëf mooy ki nga xam ne moo am iman waaw al iman billah kon nag ki nga xamante ne nii moom yonent bi alay saa salaam ci boppam ñu nekkuñ lu dul ay porte parole yonent saa salaam waaw koo ngeen gis mu bari lu muy dem jàkka am ay habitude am jàkka seedeel leen ko mooy ñun est ce que suñu seedeel moo dina mooy bu yonent bi alay saa salaam la ñuy jottali seedeel leen ko <laughs> li nga xam ne ndax nan wa wa ah, ah, ah, mu def leen suhada ngeen nekk ay way seede waaw seede loolee <laughs> ndax borom bi nee na innamaa ya'muru masaajida Allah ca suuratu tawba waaw ah, innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin mu ne innama dëgg-dëgg ya'muru ñuy dundal masajid allahi jàkkaay yàlla yi mooy man ka nga xam ne amana billah waaw te yéeféer yi mën nañu fee nekk yor kaaba gi naan ñoo koy yore ñoo koy dundal mukk <laughs> ñoom hubala ci naat gaa ay laat ñoom Abu Lahab yi di ko tuur ay defuñ fi tus waaw <laughs> eh, ñoom ba ñii laata ñuy tuub waa Banu Abdid Daar ñi yor kaaba gi yooyu ñuy def noonu dundalul kaaba gi ah dundalul jàkkaay yàlla waaw jàkkaay yàlla lu ay eh, nañ koy cuuraay taloor te yow gëmoo fa dara waaw waa Quraysh loolu lañ doon liggéey waaw xamal ne nag ñi dundal jàkkaay yàlla yi dëgg dëgg mooy ñu gëm yàlla ci gëm yàlla ak bés penc ba day taxawal julli voilà wa aqama as kii nga xam ne moom ci la dëkk ci taxawal julli tax tout le temps mu ngi ci jàkka yi kooku kay borom bee ñu xamal ne ki koy dundal mooy ci gëm waaw wa atal zakat te lépp lu mu am di joxe zakat kanam mu koy génne waaw ci yoonu yàlla coono yam mu war génn mu génn ci ngir doxal dara yàlla waaye poosam it bu ci waree génne sarax yaak zakat ya nga xam ne mooy yu farata yaak yëpp muy génne ngir yàlla di fóot boppam di setal boppam wala walam yaxsha nag ragalul kenn illa allah ku dul yàlla kese waaw kooku yàlla kese la ragal waaw borom bi ne fa asa ta waxoon nañ la fa asa yooyee asa yàlla yi nekkul peut-être déedéet kookee day nekk ulaayka gaa yooyee nekk nañ an yakunu ñoom de dinañ nekk minal muhtadin ci ñu yàlla yi gindi waaw kon nag ñu ngi noonu waaw borom nuuru taam yaa ngoog kon nag boroom bi ja'alana allahu minhum kon hadis bi tamit day wane lu baax rëy gi nga xam ne moom la rëy dem jàkka ba ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo baril dem jàkka ñu xame ko dem jàkka mu miine dem jàkka kooku képp koo gis nang ko bégal lii te moom la yeneen saa saa wax fële bashiril mashaa'in fi dhulami ila al masajid bi nuuri taam yawm al qiyamah hadis sayna Burayra 1058 kon loolu nekk loo xam ne boo ko jëfee jëfe nga digalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga bañ koo iñaane yow kooku da lay xëcc sax boo baaxee boo ko dul def mu lay romb tout le temps dem jàpp ko boobu non seulement daa ba mais daa wala façon woote la parce yi nga xam ne yaa ngi leen di romb ci baa jaaxle bi wala ñu nekk fii di fon yi def leneen tout le temps yow heure bi lu mu jot jot jot ñu ngi gis sawaay sawaay sa waay il tarde pas loolu rek am na ci ñoom bu bul xeeb lool de am na ñoo xamante ne nii loolu ñu lay gis ngay dem tous les jours loolu bés dina jot moo leen di yee da ngay jekki nga dem rek ñu la sëñ bi xaaral ma rek ñëw topp la waaw abordé la waay jàpp waaw ñu dem mu mujj nga xëcc ko ba mu mel ni yow waaw kooku euh, man dalla la xayrin dugg nga ci yaa tegtale yiwu dem jàkka ndax ci yow la ko gisee même bu dee da ngaa taxaw wax ndax tegtale du wax kese waaw di def di indiquer par tes ak say ba nit ñi def ndax yow nekk train euh, euh, locomotive ba a nekk wagon yow nga nekk wagon boobu nga xamante ne euh, locomotive bi tax xëcc gaa yi nga xam ne fii lañ doon toog di def leneen loo xamante ne même bu dee mu baax la waaye bàyyi nañ lu gën mooy dem ci jàkka yi nga tax ñu dem loolu lépp ci sa diiwaan la jëm waaw sa diiwaanu saalihiit saalihaat ci sa diiwaanu ji jëf yu baax ci la ko borom bi compter kon nag ngëneel googu rëy na waaw te lii dañuy soññaate tamit xadiis bi day soññaate ci ñuy baril jàkka Eh, ay tànk ci jàkka yi waaw bañ buñ nee nii rek ñu toog ci suñ kër yi waaw loolu euh, même bu dee da ngay am mbooloo wax nañ la mbooloom jàkka ji moom mu ëpp doole parce que yaa lëkkaloog moom lëkkaloowul ak mbooloo bi nga xam ne ci kër gi kese la wallahu taala alam kon ci kaw noonu ci la ñu jeexal li nga xam ne mooy suñu bunt bi di chapitre cent quatre-vingt-neuf baabu fadlil mashi ilal masajid bii di ñëw nag ñu ñëw loo xam ne hadith yi ñu génn